kutiba alaykumul wa kutiba alaykum idaa hadara ahadakumul mawtu in taraka xayran al-wasiyyatu lilwaalidayni wal aqrabiina bil ma'ruuf haqqan alal muttaqiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya téeméer bi juróom-ñett fukk mu ne kutiba alaykum daldi nañuy farataal ci yéen yéen jaam yi comme ni nga xamante ne moom la waxoon ca qisaas ne kutiba alaykumul qisaas ci laay bi biñ gisoon ci jataay yee ñu génn mu ne kon nag kutiba alaykum daal dinañuy farataal ci seen kaw de <clears throat> lii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dafa am ñoo xam ne dañ ne waaw kutiba fii nii mooy loolu la mooy li nga wax la dafa nekk farata la walla te loolu la te ku mel ni ñoom al imaam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi dañ ne sii sii farata la woon bu njëkk am ñoo xam ne dañ ne noo kutiba bii dëgg la kutiba daa bokk ci. alfaaz mooy expression yi nga xam ne boo ko gisee ci sharia alquran wala sunna ñuy waxe noonu mooy farata la ba mu des bu dee daa am saarif luy ñëw luy wane lu koy jële ci nekk farata te xam ne dañ koo sopp ñu ne fii nag daa am loo xamante ne lii dañuy looy li ñuy wan mooy wasiya mooy dénkaane def testament loolu noonu nekkul woon loo xam ne lool du farata masul nekk farata ñoom ñu wax loolu waaye ñeneen ñi dañ ne non non si si farata la woon kay farata la woon ndax li borom bi wax nii ne kutiba te lii bul fàtte ne suuratul baqara bokk na moom mooy saar bi njëkk a munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam kon suñu boroom ne kutiba daal dinañuy daal bind daal di farataal aleykum ci seen kaw ida xadara bu bu bu bu teewee ahadakum bu jotee agsi ci nit ahadakum ci kenn ci yéen almawtu faatu mooy jamonoy faatoom bu jotee nit ki nga xamante ne nii daa bëgg day def testament walla mu ne in taraka bu dee bàyyi na xayran alal alwasiya mooy testament ba muy def nag ngir ñii la lil nii ñeel na ñi nga xamante ne nii ñooy ñaari waajuram yi muy ñi nga xam ne baay ak ñi nga xamante ne mooy yaay ji <coughs> wala maam ji in alaw wala wal ak ñi nga xamante ne nii ñooy way jege ñaale yi bil ma'ruf yi ci njekk nag haqqan alal muttaqin ne lii nag moom daa nekk loo xamante ne nii muy wasiya gii digle gii nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moom la boroom di tabaaraka wa taala daal di leen <coughs> wax ci li nga xamante ne mooy wàllu li jëm ci wàllu euh, wasiya gi voilà li jëm ci wàllu wasiya gi mu ne xaqan daa nekk loo xam ne lu mu gàll la te nekk loo xamante ne nii moo tax ñi ne ñu ne ñu ne lii nii farata la mooy lii nii waaye lii di ko gën a feddali nga naan lan xaqan ala al muttaqin mooy lii nii day gën a feddali loolu ne lii nii ab àq la boo xamante ne borom bi moo ko teg ci loosu way ngëm yàlla yi ngir ñu daal di koy doxe mooy lii la mooy affaire bi waaye lii ku boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ko fi dindi <coughs> mooy lii mooy bu njëkk bi nii la woon nii la doon demee mooy ne affaire bi da doon nekk loo xamante ne mooy nit ki bu doon génn àddina testament yi mu doon def loolu moo doon taxaw comme si place miraas voilà après Euh, euh, mooy moom day def testament bon amul woon temps yooyu comme li yonent bi alei saatu salaam doon wax après ca aj ga keroog ba nga xam ne ci la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu foogoon ne day faatu feebaroon foofule ba faagoon ne day fee day faatu mu naan ko damaa bàyyi alal ju bari te benn doom kese moo may bi doom jigéen moo may <clears throat> moo may donn léegi est-ce du ma jël sama alal yépp ma daal di koy joxe daal ci yoonu yàlla def testament yonent mi alei saatu salaam ne ko déedéet loolu dafa tiers mu ne ko loolu it bari na xaaj bi mu ne ko daa bari ba mu naan ko ak sulus mu ne ko sulus mu ne ko waaw un tiers mooy buñ xaajee alal bi ñetti xaaj benn xaaj mu ne waaw waaye loolu sax wa sulusu kasiir wa sulus wa sulusu kasiir ñett waaye ñetteelu xaaj bi te loolu sax bari na voilà loolu moom ñu ne lool avant lii c'était avant lii mooy bi yonent ma la saatam dóora doon dóora ñëw Medina alors que alors ko fële mooy ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ba ñu ubbi Makka ci li nga xamante ne mooy jur juróom-ñetteelu am mi ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag ñu ne mbir mi wasiya bu njëkk ba dafa newoon loo xam ne ci surtout ñu ne farata la mooy loolu la woon nit ki da def li nga xam ne mooy testament def ko voilà wax ne baayam yii yaayam baayam lii daal moom la dee lii pour baayam lii pour yaayam lii pour frère am wala yii pour doomam pour loolu sauf ko loolu après aayatul miraas yi ñu gisoon ci suuratul nisaa yooyu nag moo ñëw gën a leeral li nga xamante ne mooy nag dëgg dëgg borom bi tabaaraka wa taala ni mu ndàmb mbur yi nag mujj demee noonu dale que ci wàllu alal moom noonu lay demee waaye nekkul ne dafa ñëw dàq complètement dàq li nga xamante ne nii mooy <laughs> testament déedéet dafa koy bàyyi moo tax bu gisoon nañ ci alal yi waxoon nañ la nit bala ngoo miraas waxoon nañ la ba ñuy gis soofu di tënk lool ci li jëm ci wàllu miraas que alalu miraas miraas bala ñoo ñëw di miraas dafa am yoo xam ne àq yoo xam ne ñoo jiitu voilà waxoon nañ la la jëmoon ci tëj tëjhiis jeeg waajal jeeg yooyu yëpp bu dee ne amul koo xam ne pare na def ko gratuitement voilà waxoon nañ la ci alal waa ji lañ koy jële <coughs> voilà léegi nag euh, ak yooyu yi nga xamante ne nii xool est ce que amoon na ay bor yoo xamante ne moom lañuy fay waaye ak li nga xamante ne nii mooy li jëmoon ci wàllu testament bi voilà wasiya day am euh, wasiya bu amee euh, ab ab ndénkaane boo xam ne moom la doon def wala ay bor muy li nga xamante ne nii daa euh, daa am ay bor yoo xam ne moom la war a fay <clears throat> yooyu dañ ko ciy génne ba pare voilà ndax bor yi ñoom ñoo féete kaw ba pare wasiya gi tamit ñu xool alal gi li des moom lan la defoon wasiya ñu xool est-ce que dépassé na un tiers te waru koo dépassé voilà ndax lu yonent ma lay sa sa waxoon wa lu wa thuluthu kathir léegi nag buñ ñëwee ba xool ne voilà moom après moo ëpp na ko lool waxoon nañ la mooy ñi nga xam ne ñoo koy doon ñooy seet bu leen neexee ñu wëyal ko bu leen neexee ñu ne déedéet ñun ci li yonent ma lay sa sam waxoon ci la ñuy yem mooy ci un tiers bi te bu boobaa un tiers kese ñamu defoon testament sax ñoom un tiers kese lañ man a am manuñu koo dépasser kon loolu sharia ñëwul dàq ko après mooy bi suuratul nisaa yi ñëwee dàqul wasiya complètement waaye dafa leeraa biir yi moo tax xam nga wasiyata yonent ma lay saab saab waxoon na laa wasiyata li waaris ne laa wasiyata amul ak ndo ak ak testament du am manoo defal dénkaane koo xam ne daal naa war a doon xam nga fii dane du mooy dénkaane bi xayran bu ree waay daa bàyyi alal xayran mooy alal al wasiyatu lil walidayni ngir ñaari euh, waajur yi ñaari waajur bu fi nee waxoon nañ la ci miraas bokk na ci ñi nga xam ne kenn manu leen a dàq kenn manu la fexe ba du ñu am ci alal ji bu dee la ñuy miraas mu ngi fi ñooñu waxoon nañ la ci ci gi ci ci këne ñoom dañoo bokk ak doom ju góor ak jëkkër ak jabar ñooñu kenn manula fexe ba duñ am ci miraas ñu bu dee miraas taxaw na ba ñooñu miraas dara kon kooku dañuy leer ne kon lii laaye yooyu ñoo ko dindi parce que nee na fii wasiya bi ngir ñaari waajur yu góor yi la te ñooñu ci miraas dañuy am te yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp kuy am ci miraas ku borom bi ne miraas bi ñu ci am dara yow kenn manulaa defal testament ndax bu boobaa contournel waa la yow borom bi defal ko ba pare nga dollil ko leneen loo xam ne ak tooñ lay doon ci ñeneen yi kon nag mu ngi noonu le kon loolu mooy laay bii nii laay miraas yi moo ñëw daal di folli ni muy demee nii da surtout waaliday ni yi nga xamante ne nii ñoom kenn du leen defal li nga xamante ne mooy mooy testament ndax ñoom dañuy am ci li nga xamante ne mooy ci miraas mi dañ ci am wàll aqrab bu nay rek bu dee doom yi alhamdulilah naka noonu tamit noonu la kenn du leen defal testament parce que dañuy doon waaye bu dee way jege ñaale boo xam ne moom bokkul ci ñuy doon voilà kooku moom mën nga koo defal testament te du génn ci un tiers yi kon nag mu ngi noonu kon mu ne nag fa man baddalahu képp koo xam ne nag dafa changé lii nga xamante ne nii mooy wasu yaga <coughs> yow ngay nit di génn àddina wax la ne la man sama testament lii la ndax yow yaa ko teewe nga ñëw soppi ko badama sami'ahu ginnaaw ba nga déggee aji faatu ja la mu wax ne sama baay wala sama kii sama mbokk sàngam lii laa ko jox yow nga ñëw soppi ko parce que daa am loo bëgg jël ci alal ji fa innama dëgg-dëgg waajoo jële ismahu bakkaaram bay tukkee ca la mu def de la mu soppi alalladi mooy bakkaar ba alalladina yubaddiluuna day nekk ca kaw ña nga xam ne ñoo ko soppi ña dégg wax jamu sopp la mu wax ñu daal di koy soppi ndax am luñ bëgg ca alal ja ñooñu la bakkaar bi di tegu ci seen kaw inna allah dëgg-dëgg borom bi sami'un aji déggaa koon la alimun aji xamaa koon la moo nag fa man xaafa képp koo xamante ne nii dafa ragal ala mu waajoo xamante ne dafa ragal min muusin ci waajoo xamante ne nii day dénkaane waajoo xam ne day dénkaane moom day waaj a faatu waaye waaj yi mu koy wax mu daal di ragal wam ñu ne mooy ragal am ñu ne déedéet mooy xam mooy mu xam-xam ne waaj yi daal dénkaaneem gi ak ndëngte am na ci de mooy mu ngi jox ñoo xamante ne nii lim mu ngi gën a la ñii bu baax ci ñeneen ñi léegi nag mu ragal wala ñenn ñi ne mooy mu xam akon ah mu min muusin jana fan ak jéng dëgg daal wallaay jël alal ji vraiment defal koo xam ni ni daanaka xaaju alal ji jox ko kenn te mu des ñu bari ñooñu ay mbokkam yu ko jege lool mu leen di jox ay meet mu daal di mu ne kooku nag ah mu xaw a ragal ci lool lool ci waa ji wala mu xam ko aw isman wala goo xamante ne bàkkaar la mooy ci def goo xamante ne nii vraiment xam ne ne kii moom ah lii muy def moom dina génn dëgg de ndax lim nar a def jeng dëgg da cee naraam fa aslaha baynahum <coughs> mu daal di yëwénal seen diggante moo yëwénal diggante waaj yi dénkaane tey waaj a faatu ak ñi nga xamante ne ñoom la bañ a jox dara walla mu ne ah waa sëñ bi xanaa ñooñu tey nga leen xaw kii rek te wàññil kii tuuti mooy def daal loo xamante ne nii dina tax waa ji bon boolewaat leen ci mbir yi ndax loolu ci gannaaw mën naan di ay problème lu rëy bu gaa yi xam ne ne daa jël xaaju alal ji yëpp jox te ñoom ñuy juróom mu jox kenn ki loo xam ne ñaari xaaju alal yi moom mu jox leen ay miyet lool mën naa indi noonoo seen biir mu gis waa ji war a ëppal ci loolu le léegi nag mu daal di koy dénkaane daal daal di koy digal ne ko maandul waaye sëñ bi tee ngaa xaw a def lii mooy gën a rafet foog naa léegi nag lool la mu ne kooku la aw fa aslaha baynahum mu dénk mu mu daal di yéwénal diggante waa ji ak ña nga xam ne ñoom la nar a jox dara ñoom la nar a bàyyi ñoom la nar a bàyyi fële kon nag mu ngi noonu le wala muy def wasiya boo xam ne ak la walla nga xamante ne nii waaye yow ndëngate dëgg la mu ne kooku daal di yéwénal digganteem ak ña nga xamante ne ñoom la war a def wasiya wi kon nag mu ngi noonu le <clears throat> kon nag mooy delloo ko ci alquran ak sunna bi digle njekk kii daal mooy maadute waaye wax nañ ne yii nii moom moom laaya yële ñoo ko dindi après mooy laaya miraas ya waaye it ci wàllu ndénkaane rek boo fa ñëwee woofu wax nañ la moom dañ koo tënk ci sulus voilà waa ji mënula dépasser sulus ndax ak euh, sulus un tiers wa sulusu kasir comme ni ñu ko waxe woon kon nag kooku nga xam ne moo def lool falaa isma alayhi waa ji dégg ndénkaaneem waa ji daal di wax loolu lële <coughs> kooku noonu moom benn bàkkaar bu ko dal voilà kenn du ne o oh, waaye yow sawaay toppal ne sawaay mii dafa fumiste voilà moom waa ji di def ndénkaan neem na déglu kese enregistré wax li wax moom mu nekk fi naan ko ay defal lii wak bul def lii day ñaaw ak wala lool rafetul ak loolu moom dafa fumiste quoi suñu boroom ne déedéet dug fumiste fala isma alayhi te du nekk daa dugg ci lu yoonam nekkul de ndéggu na ci lu yoonam nekk moo yéwénal ay diggante digganteem ak mbokkam yi kooku amul benn bàkkaar buy gàllu ci kawam de inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ghafurun aji yaatu njéggal la rahimun aji yaatu njéer ma de wala taala wa sallallahu wa wa ala